a'uudu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah nabiyyina muhammadin al-amiin wa ala aalihi wa sahbihi wa taabi'iin wa man tabi'ahum bi ihsaanin ilaa yawmi ddiin amma ba'du fa yaquulu ash-shaykhu Ahmadul Xadiim alayhi ridwaanul baaqil qadiim fi qasidatihi masalikul jinaan fi jam'i ma farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi al-muqaddima fi faslun faslun fi at-tasawwuf arkaanu naarifu minha sab'a sumtan wa ju'an wa ijtinaabal bidaa wa tawbatan wa saharan wa uzla thumma istiqaamatan fa ni'mat xasla wa zaada shaykhuna al-yadaali thaamina taqwal ilaahi zaahiran wa baatina kon sëriñ bi radiyallahu taala anhu ci pàcc bi nga xam ne dog bi mu def sous-chapitre bi mu def radiyallahu anhu ci wàllu tasawuf ñu ngi woon ci ponk yu ba léegi ginnaaw bi weesu gisoon nañ baytu bu njëkk bi arkaanuhu ponk ya naari foo xam nañ ci minaa ca moom tasawuf ay ponkam sab'a mooy juróom-ñaar set sumtan noppi ci loo xam ne amul njariñ wajuwaan di xiif ci lekk goo xam ne doyowoo ko dara waaw bi bid'a ak teet ak soril bid'a foofu lañ yemoon ñu war a continuer wa tawbatan mu ne kon ñeenteelu keno ci yi ñu xam ci wàllu tasawuf yi nga xam ne bu doonum néeg la moo ko moo ko téye mooy wa tawbatan tuub dellu ci boroom bi tabaaraka wa taala loolu fu mu jóge suñu boroom a wax ci suuratu tahrim yaa ayyuhal ladina amanu tuubu ila allahi tawbatan nasuha asaa rabbukum an yukaffir ankum sayyi'aatikum wa yudxilakum jannaat wa yudxilakum jannaatin tajrii min tahtiha al-anhaaru yawma laa yuxzi Allahu an-nabiyya yawma laa yuxzi llaahu nabiyya wallaziina aamanuu ma'ahu nuuruhum yas'aa bayna aydiihim wa bi aymaanihim yaquuluuna rabbanaa atmim lanaa nuuranaa waghfir lanaa innaka alaa kulli shay'in qadiir kon foofu la tegu suñu borooma waxte saat-sat suuratu daarim mu ne yaa ayyuhal laziina aamanuu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal tuubu tuub leen dellu leen ilallaahi ci seen borom tawbatan nasuha tuub goo xam ne bu jëwén te baax lay doon bu sell ngir seen borom kon nag mu ngi noonu waaw kon mu ngi noonu de borom bi nga xam ne moom yaqbalu mooy wa huwa alladhi yaqbalu tawbata mooy eh, nangu tuub te mooy si nit ñi ku tuub ku ne borom bi daa fekk moo la si kon nag mu ngi noonu le moo tax ñu xam ne tuub di dellu ci sa borom jaam bi mënu la denc lool waaw di xalaat ne awma bàkkaar kese lool bàkkaar la bu tax nga war waaw jàpp sa bopp naw sa bopp ba jàpp ne man dépassé naa fu may amee bàkkaar ci boppam loolu dañ cee war moo tax ak tawba du jeex laa ilaa gisoo ci suuratu taw yonent bi alayhi salaam xare bi nga xam ne moom la mujjee def loo muy ghazwatu <laughs> Tabuk ba ñëwee est-ce que borom bi dana c'est fini léegi nag baax na yéen moom doono dalee na delloo ci tuub waaw dalee na delloo ci tuub laqad ne ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim laqad taaba allahu ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina tabauhu fi saati al-usrati min ba'di ma kaada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taaba alayhim innahu bihim ra'uufun rahiim waaw in mu ne laqad dëgg-dëgg taaba delloosi na allahu borom bi tabaaraka wa taala ala nabi ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam wal muhaajiriin ak gàddaay yi nga xam ne ñoo bàyyi woon seen kër ya makkatal mukarrama zaadaha llaahu sharafa muy al muhaajiruun radiyallahu anhum gàddaayoon wal ansaar ak ñi nga xam ne ñoo leen fat dimbali leen dimbali yàlla ak yonentaan ak ay saxaabaam radiyallahu anhum ñoo ñële mooy alladina ñi nga xam ne ittaba'uhu ñoo ko toppoon fii saatil usra ca jamono ja nga xam ne waxtu wa nga xam ne aka taroon ta metti xare boobu yàlla ko ne dafa metti de kenn waxul ne dafa metti boroom bee ko wax allahu akbar waaw ma nga xamee ne tuutee ko stoot tuute tuuti kon rek ah mu jeng xolu ñenn ñi suñu borom ne summa taaba alayhim mu delloo si leen ndax amul kenn kuy tuub ne daa fekk borom bee la delloo kon loolu du jeex xare bi mujj suñu borom lool la kii moo tax yonent bi alayhi salaam doon dellu ci boroomam naan man dinaa dinaa dinaa def astaghfirullah ci ci benn bërëb ci bés bi lu ëpp soixante-dix fois waaw kon nag mu ngi noonu le kon nag affaire bi moo tax ñu ne xam ne dellu foo man di toll di dellu ci borom bi tabaaraka wa taala du deñ waaw loolu du deñ di am ñu boole ko ci mu ne wa sahara wa tawbatan wa sahara di weyee mooy guddi gi nga bañ a nelaw guddi gi yépp ne ko fuuf ba mu jeex déedéet wa li yeewu ci guddi yi am ay xeetu jaamu yàlla yooy def sa digganteeg sa borom walla toog di xalaat fii xalqi samawati wal ard ci bindum asamaan ak suuf di xalaat ci sa bakkaar yi sa tilim gi tey delloo lépp ci sa borom ngir mu fóot lu xam ne doo dara doo tus doo rien waaw di xalaat ci mbindum yàlla mi mbind asamaan ak suuf waaye tafakkaruna fi xalqi samawati wal ard waaw nga bokk ci ñoo ñële di def qiyaamul layl ni nga xam ne noonu nee na ko yonent bi alayhi salaam doon defee ñu xam ne loolu man ba ñàkk waaw ki bëgg àgg fa yu baax yi àgg man araada al-ula sahira al yi ku bëgg yu kawe ya doo def bi nelaw huit heures di vingt yeewu huit heures du matin wala onze heures wala nelaw minuit di seetaanu télé di zappe rek yeewu kenn xamul déedéet sahiral la yaa lii waxuñu la nga toog nekk ci say tablette di dugg ci Facebook yi di xool loo xam ne amalu la njariñ wala loo xam ne mu baax kesal déedéet fii ngir looy def ngir jaamu yàlla waaw dugg ci Facebook bu dee page ba mbiru diine lañ ca def ak lu lay yokk sa digganteeg sa borom est-ce que waaw ay dog di def ay façon jaamu yàlla ngir sa borom moo taxoon suñu borom doon wax dafa am solo affaire bii nii moo tax boroom xam-xam yi sëriñ bi doon na ko wax ci xoqal bu kaaw kaadu idal laylu arxa sitra daa xalak xalakin qaamu siraan li ihyaa bijunnaati foofu sëriñ bi radiyallahu xam nga ni na fa yii nii arkaan lan na ko wax arkaanu bay arka euh, arkaanu bayti jamiil qawmi arbaatun bi'aatu assasu bunyaanul wilaayaati sumtun wa juu'un tawiilun ba'dahu saharun wa uzlatun ah te suyuuxun an suyuux ya nga xam ne ay maq borom maqaamaat ya waaw mu doon wax parce que foofu ab daal yi lay wax xam nga lool comme ni ko ñoom <laughs> al imaamul Ghazali rahmatullah alayhi wa radiya anhu loolu mooy eh, melooy ab daal yi sumtun wa ju'un tawilun badawu saharun wa la loolu dafa nekk melo yi ñi nga xam ne ñooy ci awliya yi ñu naan ab yi ñu kawee kawe lañu loolu daa nekk seeni caractéristique seeni màndarga waaw doon na ko foofu la ca xoqal bu kaaw mu ne kaanu bokk na ci seen si ci nga xamante ni nii noonu lañ nekk woon ci kaw suuf te ñi ko nekk ba léegi noonu lañ mel bu kenn foog ne loolu amatuñu voilà ku kenn foog ne fii mu ne kenn ñooñu amatuñu wala ci dëkk sàngam kese la am loolu amul de gis nga mbaaxu yàlla yi fu ne la ko gis nga ki gën ci jamono jii bu kenn yaakaar na ñu foog kese foofu noonu la ko yàlla defe de non <laughs> mayi yàlla fu ne la ko wasaare ci kaw suuf ah Norvège moom xanaa ku baax manu faane foo ko teg fan nga teg ko fan ndax mbir rek ngëneelu yàlla yuutihi moo koy jox ma yashaaw ku ko soob nga ne waru fa yow da ngaa feebar wala lu la dal <laughs> la ila mu ne ñoom bokk na ci ñu melowoon kaanu idal laylu arxa sitra daa daa xaraken loolu mooy bu <laughs> loolu parabole bu rafet la wax waaw lu rafet la ci arab ci làkku arab mooy bu guddi gi nekkoon nañ bu guddi gi wàccee riidoom bi ah? si kiiraayam gi suturaam gi daa xalakin mu la dem këris xaamu dañuy bàyyi ba ñépp nelaw mel ni ñuy yeetal gaay yi <laughs> mel ni ñuy yeetal gaay ba di leen yeetan yeetan bañ nelaw ba ñépp nelaw ñu jóg wéet ak seen boroom tabaaraka wa xaamu ñu jóg siraan ci lu gaaw li ihyaa i ngir dundal ak dëjul naati guddi ya di ko dundal ci ay jaamu yàllaa ki azkaar as-salaatu ala nabi sallallahu alayhi ak façon yoo istighfar yi waaw moo tax suuratul muzammil du lii la doon wax suñu borom yaa ayyuhal muzammil yow mi sàngu yow mi nga xam ne ràng nañ la mboolem luy makaarimul axlaaq teddaa ngay jikko yi yow mi ko ràngoo mais yow mi ñu ràngoo yow mi nga xam ne yow lañ sàng ci mbalaan yi qumil la jógal nga taxawal guddi gi illaa qalila ba mu des lu tuuti nisfahu xaaj ba aw inqus minhu qalila wala nga wàññi ci tuuti aw zid alayhi wala nga yokk ci lu tuuti loolu léeg-léeg alayhi ci moom wa rattilil qur'ana tartila te deel jàng alquran di ko tartil di ko diibal loolu waxoon nañ ci waaw moo tax ba muy jeex mu ne ko inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayi al-layl wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan mu ne ko sa borom de xam na ne yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam annaka dëgg-dëgg yow taquumu yaa ngi taxawee ah. add ah, annaka taquumu ah adna min sulu am na lu loo xam ne yaa ngi koy taxaw ci ah, li nga xam ne mooy ci guddi gi sulu say layli ñaari ceer yi wa nisfahu léeg-léeg nga def xaaj bi wa sulusahu léeg-léeg ceer bi waaw. wa ta'ifa du yow kese waaye am na mbooloo min alladhina ma'ak ci ñuy ànd ak yow way ngëm yàlla yi léegi nag mbooloo moom di def la yonent bi saa saam def di ko roy ba ci nga xam ne du farata ci ñoom ci li gën dëgër ci waxu boroom xam-xam yi ci lu jiitu jamono ji bi aay yi wàcc ñooñu nag ci ñooñu muy saxaaba yooyu ci la turuq suufiya yi fa la ñuy xëcc nit ñi moo tax ñu boole sahar di veiller di jaamu sa boroom ci guddi yi ñu boole ko ci ponk sa tasawuf waaw allahu akbar kon du mu ngi noonu lii lépp amul cosaan ci ci lii du du lu jóge ci alquran ak sunna moo tax mane la hein tariqatu tasawufi tariqatu ahli sunnati wal jamaa tariqatu alquran wa sunnati nabiyillah alayhi salaatu wassalaam mooy yoonu alquran ak sunna waxoon naa la kalamita la ñàkk xam la akuk réer nit koo xam ne day na moom taalibe la ci kenn ci sëriñu tariqa suufiye yi bu ñu nee sunna mu naan nañ bu ñu laajee dara ci diine mu naan nañ ko laaj waa sunna waa ahlu sunna moom mel ni bokku ci xamul fi mu day taxawaalu waaw ak kër gu man di am waaw ah yooyu moom nañ ko bàyyeeg waa sunna ko waa laaj leen leen ba xam ah yow xamoo fi nga ne yow fi nga ne budul tariqatu sunnati lan la yoonu waa na du bu du loolu lan la hein wallah wal iyaadu billah moo tax kan lañuy nettali am na ci boroom xam boroom nitu yàlla yu mag yi koo xam ne na ne laaya bii ba muy jàng bay jàng fii baayam di ko jàngal muy jàng suuratul muzammil yaa ayyuhal muzammil qumil layla illaa qalila yow mi sàngu dee jóg guddi gi di ko julli lu dul lu néew ba ne ni ko dina ma niñ ko waxoon sànk mu ne man de bàyyi daa am lu ma jaaxal waaw daa am lu waroon laaj mais lan moo tax doo ko def mu ne ko lii yonent ma lay ah doom alhamdulilah xale la dafa mel dañ ne mais euh, la bu ma wax bu en tout cas kenn am na ku ma naroon wax mais wóoru ma ndax en tout cas léegi ne bàyyi ji ne ko kii yonent ma lay sa saam la alxuraan di wax muy jàng di jàng ba continuer ba àgg fi ñu la wax sànk inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak mu ne ko mee bàyy fii moom daa mel ni am na ñeneen ñu ci suñu borom boole du yonent bi alayhi salaam rek la wax mu jóg di jullit guddi mu ne ko ko ñoo ñu taaifa bii mooy saxaaba yi lay wax radiyallahu anhu mu ne ah man nag <laughs> lépp loo xam ne yonent bi alayhi salaam ci la newoon ak saxaabaam yi man moom ci loolu laay loolu mooy fulla bul ne rek diw mooy sama sëriñ moo mu féete kii doo du def lii loo xam ne sax na ci sunna moom du ko def nga ne doo ko def parce que moom defu ko déedéet moom xamoo li tax bakoog la mu la tax defu ko bu ko ŋàññ bu ko dugg bul wax dara waaye yow sunna si leer ci yow bu sunna leeree amatul ndigal ndigalu yonent ba ne saa saa moo féete kaw ndigalu képp kenn te képp kenn ku baax ndigalam manul lu dul ci ronu ndigalu yonent ba ne saa saa ko jële waaw moo tax ay koor gi jot na daa jar laaj ndigal bu ës bu koor gi weer wi feeñee jeex na jarul nga gis weer wi ba pare naan damay xaar looy xaar waaye ñàkk xam moo tax ñu bari xamuñ sax fan la ñuy laaje ndigal ak fu ñu ko dul laaj julli jot na amul laaj ndigal julli jil waaw